wa sittiin ba'da al-mi'atayn wa an Samurata radiyallahu anhu anna wa an Samurata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man haddasa anni bihadiisin yaraa annahu kadibun fahuwa ahadul kaadibiin rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala kon al imaam al haafiz an-Nawawi mu dikkaat ak ñun fi ñu yemoon ci suñu jotaay bii ñu génn ci chapitre deux cent soixante-deux baabul hassi ala tasabbuti fii maa yaquluhu wa yahkiihi bunt bi wax nit ki dëgërlu bu mu war a dëgërlu saxal ba mu leer ne lii lu wér la ci li muy wax ak li muy nettali ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadiis mille cinq cent quarante-sept mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala kafaa bil-mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli maa sami'a rawaahu muslim tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis mille cinq cent quarante-huit mu ne wa an Samurata radiyallahu anhu annahu qaala qaala mu ne ñu ngi jële Seydina Samura di ibnu Jundub radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na man képp koo xam ne haddasa dafa nettali an mii ci man di toxale ci man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi xadiisin ci xadiis boo xamante ne yaroo am na yaraa am na yuroo yaraa boo xam ne mooy dafa gis annahu kadib xam na ne lii nar wa waaye mu koy nettali quand même ci yonent bi alayhi salaam waajooju fa huwa ahadul kaadibiin bokk na ci kenn ci explicateur yu mag yi ci narkat yu mag yi lii tamit am na kaadibiin am na kaadib bay nii moom bokk na ci ñaar ka ka ka ka fomenté te njëkk créé wax ji ak moom mi koy toxal ñaar ñooñu ay nar mañu bokk na ci moo moo ko ñaareel rawaahu soloona xadiis bi muslim al imaamu abul Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi léegi laaj bi mooy bu njëkk est ce moom dong ko solo ñu ne la déedéet sëriñam euh, al imaamu Ahmad daal dina koy solo lu jiitu woon waaye naka noonu al imaamu Ibn Maaja al-Qazwini rahmatullah alayhi daal na koy solo al-imaam ak al-imaam at-Tirmidhi at-Tirmidhi tamit avant al-imaam Ahmad at-Tirmidhi ak Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii al-imaam Muslim moo ngi ko di ci muqaddima biñ gisoon xadis bi weesu na introduction boobu bii nag baabu li shuraax yi def wujuubi waru ar-riwaaya di toxal an siqaat que booy toxal xam-xam yonent bi alayhi salaam da koy jële ci ñoo xam ne dañoo wóor mu ne imaam muslim nii la ko ubbee xoolal day wax xadiis ba pare dooran di càllaleem mu ne wa huwa al atharu al mashhur mooy jeexital bi nga xamante ni dafa siiw an rasulillahi tukkee ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne man xaddata képp koo xam ne dafa nettali anni bi hadiisin yuraa annahu kadibun fa huwa ahadul kaadibiin bi mu ëndee lii ba pare nag mu ne haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne ki ñu nettali lii nag mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usmaan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 gane àddina cent vingt sept génn àddina cent quatre vingt seize rahmatullahi alayhi am na wutee ci gane àddina ak génn génn àddina léegi moom Waki' mu ne an Shu'ba mu jële ko ci Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki mi ngi gisoon jotaay bi ñu génnaal al-Azyab Bistam al-Basri amirul mu'minin gane àddina quatre-vingt-deux entre quatre-vingt-deux ba quatre-vingt-sept mooy yooyu yëpp ay wax la am nañu quatre-vingt-deux am ñu ne quatre-vingt-trois am ñu ne quatre-vingt-cinq am ñu ne quatre-vingt-six am ñu ne quatre-vingt-sept génn àddina li nga xam ne mooy la cent soixante rahmatullahi alayhi léegi an al-Hakam moo ko jëlee al-Hakam da al-Hakam ibn Utayba al-Kindi Abu Muhammad ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Amr al-Kufi rahmatullahi alayhi gane àddina la cinquante génn àddina li nga xam ne mooy la cent treize rahmatullahi alayhi an Abdurrahman ibn Abi Layla moo ko jëlee ci Abdurrahman ibn Abi Layla Yasaar Abu Isa al-Ansari al-Awsi al-Madani al-Kufi rahmatullahi alayhi moom uh, ci xilaafa Seydina Omar six ans après xilaafa Seydina Omar ci la gane àddina uh, moom uh, voilà ci la gane àddina génn àddina l'an 83 rahimahullahu taala anhu wa arda loolu moo tax nit ni wute est-ce que dëgg na ci wala déet mais ci dina après xilaafam nekk ki nga xam ne ci la gane àddina muy Abdurrahman ibn Abi Layla an Samura ibn Jundub moo ko jële ci Samura ibn Jundub ibn Hilal rahimahullah Abu Sa'id ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Abdurrahman ñi ne Abu Muhammad ñi ne Abu Sulayman al-Fazari al-Basri génn àddina la 58 nekk saxaaba boo xam ne yàgg nañoo gis hadiisam imaam Muslim ne xaa taxawal mën di la beneen càll la wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba aydan mooy sëriñ bi mu jëlee hadiis bi ba léegi qaala mu ne haddathana Waki' mooy mën càllale bi an Shu'bata waaye fii mu ne wa Sufyaan muy Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi rahimahullah gane àddina 97 génn àddina li nga xam ne mooy l'an 161 rahmatullahi alayhima xaritu Shu'ba la woon an Habib nee na moom moo ko fii nag ñoom Shu'ba ak Sufyaan eh, bokkul fële xam nga fële Shu'ba ci al-Hakam la ko jël woon fii nag moom ak Sufyaan an Habib ñu jël ko ci Habib di Habib ibn Abi Thabit Qays ibn Dinar Abu Yahya al-Asadi al-Kufi al-A'war rahimahullah génn àddina 119 am nañu ne 122 wallahu ta'ala a'lam man Maymun ibn Abi Shabib waaw moom mu jëlee ci Maymun ibn Abi Shabib ar-Riba'i Abu Nasr al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àddina la 83 moom nag mu ne an al-Mughira ibn Shu'ba moo ko jëlee ci al-Mughira ibn Shu'ba ibn Abi Amir ibn Mas'ud ibn Mu'attib ibn Malik Abu Isa Abu Abdillah Abu Muhammad as-Saqafi yu génn àddina la cinquante am na nag ñu ne la cinquante-huit di saxaabu moom it bu siiw qaala mu ne ñoom ñaar mooy Samura hadis Muslim jële fii mooy Seydina Samura ibn Jundub waaye naka noonu al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhuma mu ne ñoom ñaar qaala annahuma qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam zalika wax na leen mooy lan man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kaadibin léegi kon hadith bi nii la ñëwee léegi nag ñu ñëw ci euh, comme imaamu an-Nawawi rahimahullah bi may sharali entre yara yura kaadibin kaadibayn voilà kon mu ngi noonu waaw dañ njëkke loolu ba ñuy ñëw ci côté kii bi muy euh, loolu euh, mu ne moom al imaam euh, al nawawi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhima mu ne mu ne fa wa matnuhu daal xadiis bi ci biiram mooy li muy wax contenu bi fa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wax bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yura ñun ñuy jàngi sànk lan la ñu wax yara mais riwaay ma muslim bi nga xam moom la ñu wax yura mu ne loolu annahu kadib fa huwa ahadul léegi dina ñëw day ñëw di di di daleeral bu ci nekk mu njëkke kadibina hmm mu njëkke kadibina mu ne boobu noonu dabat takk nañ ko yura bi dammil yaa yi mooy yura waaw maskolong ci yaa bi yura wal bi kasril baa yi mooy kaadi bii nga mask suuf bi bi wa fathi nuuni kaadi bii na waaw alal jame mooy ci ñu bari mooy moom bokk na ci kenn ci ñi nga xam ne ay narkat lañu mu ne wa hada huwa al-mashhuru bil lafzatayn mu ne lii nag mooy li gën a siiw ci ñaari kàddu yi nga xam ne ci lañu soloowe xadiis bi mu ne qaala al-qaadi Iyaad mu ne al-imaam al-qaadi Iyaad al-Maaliki rahimahullah nee na ar-riwaayatu fiihaa indanaa li nga xam ne mooy ñun li ñu ko soloowee fi ñun mooy al-kaadibiina ala al-jam'i mooy comme li mu wax léegi Imaam an-Nawawi kaadibiina mooy ñi nga xam ne ay narkat lañu mu ne war a waahu waaye solo na ko Abu Nu'aym al-Asbahani di al imaam Abu Nu'aym ñu def mustaxraj al-Asbahani fi kitaabihi al-mustaxraj nga xam ne day toppat xadiis yi nga xam ne moom la imaamu Muslim ubbi indi mais jaar ci yeneen yoon ala saxiix Muslim bi mu def ci saa imaam Muslim comme ni ñu ko waxee fii xadiisi Samura ci xadiis Sina Samura bi moom nan la ko solo al-kaazi bayni bi fathil baa'i wa kasrin nuuni ala tasniya mooy kaazi bayni baa bi da ko fata maska kaw la kaa bi ba baa bi boo nee bi mooy jamoo la kaa bi bii na alors que boo defee ba mooy kaa bi bayni moo tax mu ne wa kasri nuuni ala tasniya ci ñi nga xam ne ñaar la mooy kooku ki njëkk ci ci ci ci ci ci créé wax ci ko fomante narkat la waaye ki nga xam ne moo ko toxal moom yii te gis ne lii nar la mu koy nettali moom itam moo kooku narkat la voilà narkat boo xam bu weer léegi mu ne euh, kanta al imaamu abu nu'aym kon ci mustaxraj boobu dane moom ni mu ko solowee dane ahadul kaadibayni mu ne wax tajja wax tajja bihi ala anna ar-raawi lahu yushaariku al-baadi'a bi haadha al-kaadib mu ne loolu nag li tax layal nañ ko ne loolu noonu la mooy kaadibayni kene ki nga xamante ne moo soloo xadiis bi euh, yushariku day bokkaale albadiya ki nga xam ne moom lañ doon wax moo moo fi indi nar wi mooy ki ko créé ci nar woowee kon kooku muy am narkat ki ko jëkk a def mais yow mi koy toxal te xam ne lii nar la nga bokk ci seen naw bi voilà yaay deuxième bi mu ne summa ginnaaw gi rawaahu soloo na ko Abu Nu'aym al imaam Abu Nu'aym min al min riwaayati ci riwaaya al-Mughira ibn Shu'ba comme l'imam Muslim wax léegi ci ñaari saxaaba yooyu la ko jële mu ne foofu nag kaadibiina aw kaadibayni ala shakk fi tasmiyati wal jam wala kaadibayni aw kaadibiin mu ne kon képp xadis bi kon bu boobaa nu muy demee man haddatha anni bi hadiisin yara annahu kadib fa huwa ahadul kaadibayni aw il kaadibiin voilà képp koo xam ne nettali na xadiis boo xam ne gis ni ci man te ne loolu du dëgg mais mu koy nettali tamit kooku kenn la ci ñaari nar moom mooy ñaareelu narkat bi wala moom ci narkat yi la bokk mu ne loolu nag ala aw boobu wala mooy lool ci sikki sàkka la fi tasniyati ci ñaar wal jami mooy ñaari narkat wala ñu bari mu ne wa zakara ba'dul a'imma jawaazu fathil yaa pare na kon kaasi bii nag kaasi lay ni kon gis nga noonu la ñëwee am na fa huwa ahadul kaadibiin am na fa huwa ahadul kaadibayni kooku bokk na ci kenn ci narkat yi wala kenn la mooy ñaareelu narkat yi léegi nag mu ñëw ci yura ak yara man haddatha anni bi hadithin yara wala yura mu ne wa amma mu ne wa zakara tudd na ba'dul a'imma lenn ci boroom xam-xam yi imaam yi jawaaza possibilité fathil min yoro mooy possibilité xadis bi ni mu ñëwee comme niñ ko jànge bi ñuy tam man haddatha anni bi xadisin yoro ñu ne loolu lu mën a nekk ñu ne te loolu huwa zaahirun hasan loolu lu feeñ la lu rafet la mooy nit ki gis na xam na voilà fa amma man damma al fa maanaahu yazunn mooy ki kana yuroo man haddasa nii bi hadiisin yuroo waaw mooy képp koo xam daf ma nettali nettali boo xam ne yura mu ne mooy yazunn mooy daa jort yow amoo ci lu leer te nit bala ngay nettali ay laa war a leer waroo nettali ay mbir naan bon foogoon lool la lay tere ne yura yow lool rek degré boobu rek yow yeneen saa salaam may la koy nettali lu am day attardé wu naan ah foog naa yeneen saa salaam nangam biir waaw même loolu loola mu ne wa amma man fatahaha képp nag koo xam ne daal di ne yaraa loolu lu leer la fa zahir wa maanaahu mu ne maanaam mooy wa huwa ya'lam bu dee yaraa moom mooy ya'lam képp koo xamante ni xam na waaw ne lii nii. mu ne yajuuz an yakuna bi maana zanna mu ne boobu it mën na bu bu lay doon mais de toute mu ne faqad xukiya raa bi maana zann ndax raa nettali nees ko ci mu yor maana njortu na mu ne wa bi zalika li annahu la ya'tam mu ne dañ ko tënk lii lu tax parce que mooy moom du nekk kuy def bàkkaar illa bi riwayatihi ma ya'lamu aw yadhunnuhu kadiba waaw mooy comme li ñu waxoon xadis bee ñu wér bala ne waa ji narkat la il faut mu nekk ni mbir mi soit daa xam ne du dëgg ne mu koy nettali wala boog mu nekk maanaa lu muy njort loo xam ne leeru ko ci yeneen saa la nga koy nettali naan boo man yaakaar naa wala ñëw rek sa njort gi nga am nga xam ne dara leeru la ci nga naan yeneen saa salaam nee waaw loolu la ko tënki waaw ne kooku nag mooy ki nga xam ne mooy narkat waaye amma ma la ya'lam kantaa ki nga xam ne xamul loolu xamul ne lii muy nettali daa dégg rek ñu naan yeneen saa saam nee na wala mu liir ci ab téere xamul ndax lii lii mooy euh, kii la yeneen saa saam waxu ko moom xamul da koo gis ci téere bon mu ñëw rek téye di wax wala yazunnuhu waaye bam xam nga ma nga gis ab xale ci téere xamoo ndax bon nga jàpp ne leen saa salama ko mais bi nga ñëwee ba koy jàng nga gis ni affaire bi bizarre naa li niruul waxu yeneen saa salam par exemple kooku kooku kii moom amul ñaar yi tax moom da koo gis xamul ne lii xadiis bi yeneen saa salam waxu ko njortul sax ni ah, est-ce que saa salam waxu ko loolu amu moom xamu ci dara daa ñëw rek am confiance voilà mooy comme ñu bari li mu leen di dara jël ay xadiis mawdu ak yu mel noonu di ko nettali ñenn ñi duur dañ koo tey ah. ah non pour xadiis bu yër na waaw ndax xamuñu xadiis xamuñu xadiis te bi ñu koy jël xooluñu am na boroom xam-xam rahmatullah alayhi lu liggéey téere boobee génn xadiis yi ci wéeré di jëluñ loolu dañoo jël mag ne bi noonu rek jël waaw naan moo tax keroog yeneen yoo xam ne ay xaraayib ay tumuranke yu rëy rëy rëy kooku waxuñu kooku waaw ndax waa du moo ko tey du daa xam ne yeneen saa saa wax ko mu koy nettali waaye du sax daa njort ne amaana wax ko déedéet kooku nag bu dee kooku la fala isma alayhi fi riwaayatihi waaw waaw <coughs> kooku moom amul benn bàkkaar ci li muy nettali ñoom di ko doxal waaw wa in dannahu a kadiban aw alima même bu dee ne keneen koo xam ne moo ko gën a xam lool moom xam na ne hadis bii du dëgg yeneen saa sax masu ko wax wala am na koo xam ne moom njort na ne hadis foog naa yeneen saa sax waxu ko parce lii du bizarre la même bu dee amu ci lu leer keneen la mais du moom bokkul ak moom te nag laa yukallifu llaahu wala taziru waazira wizra uxraa en tout cas mooy borom bi ki muy togg jëf ki responsable mooy yow du neen parce que diw xam na ne xadiis bi baaxul man ñu ko xamul bu ma ko lee ma am bàkkaar parce que xamoon na ko déedéet non non <laughs> loolu la lay <laughs> léegi nag mu ne kon pare nañ ci côté tënk boobu léegi nag muy ñëw ci suñu lëkkaale ak bunt bi d'abord di wax bunt bii di ñaaxaate ci nit ki di saxal di sax fexe mu sax xool mu sax li muy nettali li muy wax ak li muy nettali loolu lañ naan la fii dafa leer yonent bi ay saasam dañuy bañal ñuy nettali ay mbir yoo xamante ne ni wuuruñu moo tax mu ne man xaddasa képp koo xamante ne nettali am nii bi xadiisin ci xadiis boo xam ne yuraa wala yara gis na wala njort na wala xam na ne baaxul waxuma ko mu koy wax kooku na ko leer ne di ko nettali kooku fa huwa ahadul kaadibiina wala kaadibayn mooy kon ak tasabbutu di leerlu ci li nga xam ne moom ngay jëli ci lu mu ma di nekk rawatina nag waxu yonent bi alayhi salaam waaw moo tax imaam an-Nawawi tudde ko baabu wujuubi riwaaya ala dafa war li ngay doxal mu di ko jóge ci ñu wóor quoi mais bu dee ci ay narkat ay gaa yoo xamante ni riibaa leen dugg waaw ci ci wóorul kese la ñuy ne ngay toxal seeni wax mais sawaay yaa ko def dafa war a ngay jële wax ak yi ngay toxal ci diine ak en dehors de diine mu nekk ñoo xamante ni lu wóor lañu waaw kon nag loolu dafa leer xadiis bi dañuy puusati waxu yeneen saa salaam set il faut pas ñu koy prendre à la légère inna sanulqi alayka qawlan saqila la ko borom bi wax dëgg-dëgg dinañu sànni ci yow kaddu boo xam ne du diis du diis ba ku neex rek tëb naan yeneen saa salaam nee na muy nekk ay mbir yoo xam ne daal lu waay neex wax non non waxu yonent bi alayhi salaam wax yu borom bi la waaw wa maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa du wax mukk ci li ngeen xam ne li ngeen naan bànneex lépp lu mu wax wax yu la lu ma ko dee la lu ma ko du wax la mu waxal leen mu waxal ma ko kon nag kooku boo nee yeneen salaam nee mooy da ne yàlla nee na te bu nekk na waaw loo xamante ne nii wax la na al-Imaam nawawi rahimahullah mu ne wa amma euh, ndaal nag fiqhul xadiis yi xadiis bi fiqh bi mooy liñ ci mën a jànge fa zaahir lu feeñ la fa fiihi bokk na ci taxliidul kadibi mooy li nga xamante ne mooy taru bon gi mu bon gravité wu di nar wa taxarrudu lahu ak tamit di exposer sa bopp ci loo xamante ne ci nar la jëme ci wax lu amul parce que loo xam ne leeru la ko koy nettali yow yaa gaaral sa bopp ci wax joo xamante ne nit ñi vérifier di fekk na du am léegi nag ngay wax mu ne wa anna man xalabat dañ ci jàng ne képp koo xam ne noot na xalaat vannihi kadib wax ji leeru ko de waaye daal li ci njortam mooy ne wax jii du dëgg de amul waaw wa huwa muxbirun bima lam yakun waaw waaw maa yarwihi farawaahu wa anna man noonu wa anna man xalaba képp koo xam ne noot na xalaat vannihi ci njortam kadibun am nar maa yarwihi farawaahu kaana kaadiba yow li ëpp nga njortu mooy ah xadiis de boobu ma ne dëgg la waaye quand même ba koy nettali ah nga leeral affaire boobu mais ah nan nag mbir mi defe naa leer que ne yeneen saa la ma ko wax waaw léegi ñëw malgré loolu nga kaana kaadiban kooku am narkat la mu ne wa kayfa laa yakuunu kaadiban wa huwa muxbirun bimaa lam la doon nekk narkat alors que mu ngi nekk loo xam ne nekkul mooy moom daa saxal mbir saxul ci moom li ëpp ci sax mooy lii amul waaw kon loolu lu am am solo la léegi nag al imaam an daa am lu mu wax fii ci suuf mu ne wasa nu defu dinañ leeral xaqiqatal kadib bi dëgg digg nar mooy lan wa ma yata'allaqu bil kadib ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam qariban insha allah ak li nga xam ne moo euh, lëkkaloog euh, nar. ci yonent bi alayhi salaam léegi rek insha allah léegi nag mu ne euh, ta'ala fa naqul léegi loolu mu ko leeral nañ ko jël parce que bu dee côté li wa euh, nar lool moom la ubbi woon xadis bi ñoom buntu bee ñu génn voilà ba mu wax ne leeraloon na ko ci al azkaar voilà baabu bayaani maa yajuuzu min al loolu waxoon na ko de mais nañ xool li nga xam ne moom lay wax fii ndax euh, nafiisun jiddan li mu ne dinañ ko wax insha allah lool nag. bi muy sara xadiis sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu bi nga xam ne moom lañ gisoon euh, moom lañ gisoon euh, kañ euh, bi passé kafa bil mar'i bi muy sara xadiis boobu ci la wax lii nga xam ne moom lay wax waaw kafa bayna bil mar'i ci nit ki ah, kadiban la muy wax nekkul dëggaan yu xaddisa bi kulli ma sami'a lépp lu toq ci nopp bi mu daal di koy centre <laughs> waaw ni mu gën a gaawe waaye yow bi laa jaxew bi laa taraddul saway waaw léegi nañu xool al imaam an-Nawawi li nga xam ne moom la wax foofu ndax nafiisun wallahi jiddaa dafa am ci wàllu yi nga xam ne moom la ne ñu ngi koy leeral ci kanam léegi mu ne moom al imaam al-Hafiz nawawi bon am na lu a wax non non non xadis bi la doon mooy xadisu sayyidina Abu Hurayra man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu maq'adahu minan nar wala xadis boobu la mooy xadis enfant numéro trois te gisoon nañ xadis bu mel ci Riyad bi voilà mooy képp koo xam ne taxawoon nañ ci bu baax naral nga ma man yoneen saa salaam te tay ko donc na nga waajal préparer sa ba nga xam ne moom ngay dégg ci biir sawara wal iyaazu billaah léegi al imaam Nawawi nag foofu dafaa leeral ay mbir waaw kii mu wax mu mu mu wax waaw akbar waaw ngir rek euh, mu leeral ay mbir yoo xamante ne ci wàll yi waaw akbar waaw euh, hum fekk bon côté kabit bële loolu waxoon na ko euh, jarul ñu ci mooy bi naan amal kadibu fa huwa inda al mutakallimiina min ashab min ashaabina mooy wax ahlu sunna euh, ñi nga xam noonu lañ jàppe kabit ne loolu nit bu waxee leen mu wuteeg li am loolu naar la mais est ce que day am bàkkaar wala déet loolu il faut mu nekk loo xam da ko cee jublu yéene la mu ne mu'tazila yi kanta ñoom dañ ne non il faut waa ji nekk lu mu ci jublu lu mu ci yéene ci lay door a nekke charte mooy waa ji tay ko waaw après loolu waxoon nañ ci léegi nag mu def eh, mu ne waalam bon ginnaaw bi mu borosé waat xamal anna hada al xadiisa dina xadiis bii fekk mooy xadiis bi ñu la wax léegi ku ma naral ah man kadaba alay muta'ammidan kaytu na nga waajal sa préparer sa bang ba ngay dëggu ca biir sawara am na loo xam ne dina ko wax amaana ñu suute ko parce que gisoon nañ ko ba ñuy gis xadis boobu léegi nañ xool mu ne xadis bi yastamilu day lambo ala fawaida wa jumalin min al qawaid ci li nga xamante ne nii ci ay njariñ ak mooloo ci ay loo xam ne ay règle la ay keno la ci diine ci xam-xamu xadiis mu ne ihdaahuma non ihdaaha benn bi bi ci njëkk taqriiru haadihi al-qaa'ida li ahli sunna anna al-kadhiba yatanaawalu ikhbaar al-'aamili was-saahi 'an ash-shay'i bi maa huwa moom la jox mu ne bii njëkk mooy saxal règle bi ñu la wax ne waa ahlu sunna que ne nar moom mooy day dugal ki nga xam ne mooy ki tay ak ki nga xam ne daa juum waaye wax na la côté bakkaar bi ki am bàkkaar mooy ki nga xam ne moo ko tay mu ne assaaniya ñaareelu njàngat ta'zimu tahrim al-kadhib alayhi sallallahu alayhi wa sallam rëyub màggu te mooy am likkaale suñu xadis bi nekka man haddathaani bi hadithin yara annahu kadhib wa huwa ahadul kadhibin képp koo xamante nettali na ci man xadis boo xam ne dafa gis ne du dëgg mais mu koy nettali koo kenn ci expliqué te kat yi la mu ne màggaayut xaraam gu mu xaraam di nararal yonent yàlla yi saa saa wa annahu faahisha te lool ak jombu téef la